ñu ngi woon ba léegi ci tàmbali woon nañ xew-xew yi nga xam ne ñoo xew diggante euh, ghazwatu xaybar ak umratul qadiya mooy xew-xew yi xew diggante xare xaybar ak umra gi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam daldi umra euh, te mu amoon te accord yi moom ak waa Makka daldi woon tëraloon loolu la ne noonu la doon deme xew-xew yi nga xam ne muy ay sariya yoo xam ne ay armée yu alayhi salaatu wassalaam doon yónni te demul bi nga xam ne moom lañ ci njëkk a gis te moom lañ ubbi woon jataay bi weesu mooy sariyatu Siddiq sariyati abi bakrin siddiq ibn abi quxaafa radiyallahu taala anhuma ila bani fazaara daldi woon leen yónni ci waa yónni woon ko moom a siddiq radiyallahu anhu ci armée ñu daldi dem ci ñi nga xam ne ñooy waa bani fazaara fi ardi najdin fële ci estu arabi ci waa najd Ah, gisoon nañ ne sariya boobu ku mel ni imaam al-Waaqidi taalibeem bi di imaam ibn Sa'din raxmatullah alayhima ñoom dañ ko solo bi sanadin da'if imaam ibn Sa'd moom da ko solo mu'allaqan ñoom ñépp nag ñoom dañu ne sariya eh, eh, sariya bi mooy ñoom ñaar dañ na sariya bii nii moom mu ngi xew imaam ibn Sa'd dane euh, moom mu ngi xew ci kii num tudd ci Sha'ban ci juróom-ñaareelu at bi afwan imaam ibn Sa'd solowul bii mu'allaqan bu bu bu bu bu bu sariya beneen biñ la waxoon ne bu Seydina Omar ibn al nga xam ne ci même weer wi la woon lañ wax ñoom moom ak sëriñam ne Shaaban la woon ci juróom-ñaareelu at mi euh, ci boobu la solo moom mu'allaqan imaam ibn Sa'd Muhammad ibn Sa'd rahmatullah alayhi defoon nañ taxriiju sariya bu Seydina Abu Bakr bi radiyallahu anhu gisoon nañ ne kon ginnaaw ñiñ la tuddal noonu imaam al-Waaqidi ak taalibeen bi kene imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo ci musnad bi waaye na ko noonu eh, imaam muslim ibn al-hajjaj sir taalibeem bi imaam muslim ibn al-hajjaj abul husayn solo na ko comme ni ko imaam sëriñam imaam ahmad solowe waaye na ko noonu imaamu imaamu imaam al-bayhaqi solo na ko ci dalaa'ilun nubuwwa rahmatullahi ala aljamii defoon nañu li nga xam ne mooy euh, mooy mooy taxriij bi gisoon nañu càllale bu imaam ahmad càllale bu imaam albayhaqi mu dese woon nu lenn bu imaam muslim bi lañ waxul woon foog naa waxoon nañ la mook bu ñoom ñépp dafa jaar ci kenn la jaar muy ikrimat ibnu ammaar nga xam ne moo doon madaarul xadiis ne imaam muslim mu ko soloo ci kitaabul jihaadi wa siyar mu ne xaddatanaa zuhayru bnu xarbin qaala xaddatanaa umaru mu ne moom imaam muslim xaddatanaa nettali nañu zuhayru bnu xarb suñu sërim di zuhayru bnu xarb abu xaytama an-nasaa'i qaala xaddatanaa mu ne nettali nañu omar ibnu yunus omar di ibnu yunus di doomi yunus qaala moom nag moo ne xaddatanaa nettali nañu ikrimatu bnu ammaar gis nañ ne ñépp ci moom la jaar bu imaam ahmad bi imaam al bayhaqi na ko noon imaam muslim après nag moom moomu di ikrima ibnu ammaar moo ko jële ci doomu salamat ibn al akwa di iyaas moom iyaas boobu jële ko ci baayam di salama ibn al akwa radiallahu taala anhum wa ardaahum léegi kon ñu waroon a gis tey li ñu waroon a gis mooy kon nettali bi seydina salama ibn al radiallahu anhu mu ne mu ne xazawna fazaarata wa calaynaa abu bakrin amarahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam calaynaa mu ne ci riwaaya imaam muslim mu ne xazawna fazaara mu ne ñun de daldi nañuy xare ak waa bani fazaara mu ne wa alayna abu bakrin ki nga xam ne moo ñu jiite woon nag ci sariya bi moo doon abu bakrin siddiq sayyiduna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu mu ne am ki ki ko jiital suñu kaw defoon ko mu jiite ñu mooy rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ci riwaaye imaam ahmad bi bi nga xam ne moom da ko jële woon ci bahzun moom mu jële ko ci ikrimat ibn ammar mu jële ko ci iyaas iyaas jële ko ci baayam di salama ibn al akwa foofu sayyiduna salama ibn mu ne xarajna maa abi bakr ibn abi quxaafata wa amarahu rasulullahi alayna fa xazawna bani fazaara mu ne xarajna ma abi bakrin génn nañu ànd ak seyyidina abi bakrin ibn abi quxaafa di doomi ku ñuy wax abi quxaafa di uthman gisoon nañ tarjamaam walillaahi alxamdu walminna mu ne wa amarahu rasuulullahi aleyna mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko defoon mu jiite ñu moom seydna abu bakr radiyallahu anhu mu ne fa ghazawna ñu daldi dem xare ji bani fazaara waa bani fazaara mu ne fa lamma danawna min almaai amarana abu bakrin radiyallahu anhu fa mu ne bi nga xam ne ci lañu ñëw ba jege ndox mi mooy seen oasis bi seen teen bi nga xam ne ñoom ci lañuy wute ndox ndax dangay xam ne gox yi dafa nekk gox yoo xam ne almaau azizun indahum ndox dafa nekk loo xam ne lu jafee am la fa ñoom loolu moo tax ko euh, foo gis rek gaay fa ñuy dëkk moo tax ñenn ñi ay nomade lañ doon doon yatba'una al-ma'a wal-kala di topp li nga xamante ne mooy ndox mi ak caawa mi fu mu leen yóbbu foofu lañuy des ndax nag ku dem makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman xam nga dëkk boobu ni nga xam ne noonu la woowe ci wàllu ñàkk taw yu bari ak tàngoor wu metti moo tax ndox ndox dafa nekk loo xam ne ci gox yoo yële lu raar la nit ñi nag dañuy dëkk autour foo xam ne dafa am ndox ndax Makka li tax nit ñi dëkk fa sax mooy teenu zam-zam bi moo fa indi nit ñi kon ni ñu ko gise woon ci zaadul xujaaj ila baytillahi al xaram istuwaaru sëydatu saara saydatu saydatu saydatu haajar haajara wa wabnihi ismail alayhim asalaatu wassalaam comme niñ ko gise woon ci istuwaaru haajara ak seydina ismail na nga xam ne la ndox ma ñëwee baleen fa seydina alxalil bàyyee alayhi salaatu wassalaam nit ñi nga xam ne ñoo mujjoon ñëw fekk leen foofu dëkk ak ñoom bañ gisee picc ya ñu xam ne ah picc yi de fu ñuy nekk di naaw di fa jëm saa su ne daa am ndox ñu dem fekk fa as jigéen ak doomam ñu far dëkkaale ak moom ba noonu ci la Makka daldi nekk dëkk bi mu doon kon ñu gis ne ñoom ndox mi lañ doon xool rekk fu ndox nekk foofu lañ doon dëkk loolu moo tax boo seetloo ay ñoom yi ñu fi gis yépp ay waa Hudayla waa Ukkal waa Urayna waaye naka noonu waa Banu Lihyaan ku ci nekk fa nga dëkk day am ndox moo xam ne dañ ko koy xame pour nga xam ne ci lañuy man di rooti ci lañuy man di euh, dunde ak seen jur yi kon nag looloo tax mu ne fa lamma fa ghazawna Bani Fazaara falammaa danawnaa min almaai amaranaa abu bakrin radiyallahu anhu fa arrasnaa mu ne bi ñu xaree ak banu fazaara bi nga xam ne ci lañu jege teen teen yi seen teen bi amaranaa mu digal ñu abu bakrin sayyidina siddiq radiyallahu anhu fa arrasnaa ñu daldi nelaw mooy bi ñuy jege fajar gi mu daldi ñuy sant ñu daldi tëdd nelaw mu ne fa lamma sallayna suba bi fajar gi xaree bañ julli ko nag amarana abu bakrin radiyallahu anhu fa shananna algaara fa fa qatalna ala almaai man qatalna nee na bi nga xam ne ci lañu julli suba Seydina Abu Bakar daal di leen digal la ne leen man ngeen a nee na ñu daal faat ca ndox ma foofu la ña man xatal naa ña ñu faat ci ñoom. Seydina Salama mu ne thumma nadartu ila unuqin min annaas fiihi fiihi min nee na bi ñu leen songee noon am ñu ñu faat ci ñoom. nee na ma xool mbooloo mu bari ci nit ñi fekk ay njegemaar yu baree ngi ca bokk ñu ngay jëm ci wàll naxwal jabali ñu ngay dem ci wàllu ci côté montagne bi ne woon foofale mu ne wa anata man salama ak al akwa aadu fi athaarihim may daw topp ci seen trace yi fa xashiitu an yasbiquuni ilal jabal mooy ñoo ñëwee nga xam ne amoon na ay ay jigéen amoon na ay góor ñuy daw ci waa banu Fazara nee na ma ma topp seen ginnaaw di daw ragal nag ñu jiitu ma ci montagne bi amaana mooy buñ ma fa jiitoo moom c'est fini mooy ne ñooñu moom échappé nañ ñu dootuñ leen mën a am mu ne faramaytu bi sahmin fa waqaa baynahum wa baynal jabal nee na pour nag ma fexe détourner leen ma sànni benn xeej seen digganteeg montagne ba ba bu ko defee ñu daldi arrêté xaala mu ne fa jitu bihim ci noonu ci laa leen jàppe ñoom ñépp asuuquhum ila abi bakrin xatta ataytuhu alal ma nee na ñoom mbooloo moomu ma jàpp leen manum dong di leen conduire di leen wommat indi leen ba ni may ñëwee ci ndox mi nga xam ne fa la seyna Abu Bakar ne woon radiyallahu anhu moom mu nekkoon amiru sariya mi ne woon chefu sariya bi mu indil woo ñoo ñële ne ko ñii ñoom laa jàpp mu ne fii fiihim bokkoon na ci mbooloo moo male imraatun min fazaara aleyha qash'un min adam mu ne maa ngi bokkoon na ci ñooñu benn femme boo xam ne benn njegamaar boo xam ne ci ñoom la bokk waa Banu Fazaara mu ngi yoroon yére boo xam ne ci der la ci der la woon moom la yoroon ci der lañ koy defare moom la soloon wa maaha ibnatun laha mu ne ndaw soo sële mu ngi àndoon ak benn doomam bu jigéen boo xam ne min ahsanil bi bokk na ci ñi gën rafet gi gina taaru ci arab yi qaala ne fa naffalanii moom seydinaa salama abu bakrin ibna bintaha mu ne seydinaa abu bakrin radiallahu anhu daal di may jox euh, mooy ginnaaw bi xare bi pare bi ñuy seddoo butin de guerre bi mu daal di may bàyyee ki nga xam ne mooy ndaw soosule doomu doomu ndaw soosule mu ne ndaw mu ne doom ji ju jigéen ji min ahsanil arabi bokk na ci ñu gina a taaru ci arab yi Seydina Abu Bakar daal di koy bàyyeeg kookale jox ko ko mu ne fama moom Seydina Salama mu ne fama kashaftu laha thawban hatta qadimtu al-Madina thumma bittu falam akshif laha thawba mu ne bi ma ko joxee nag séquma moom dara ndaw soosu noonu même bu dee maa ko moom sama jaam la waaye séquma moom dara fama kashaftu laha thawban wuññiwuma yéreem xawma lan lawul woddoo xawma ko mu ne xatta qadimtul madina bi nga xam ne ci lañ ba ni ñiy agsee dégmale madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne summa bittu ba ñu dégsee ma daldi fanaan te tamit laaluma ko ba léegi qaala nee na fa laqiyani rasulullah sallallahu alayhi wasallama fi suuq nee na nag ca suba ga mooy ñibbisi nañ ki leen jiite woon di Seydina Siddiq def na compte rendu bi ak ku nekk la nga ca am ak yooyu ak nan lañu nërmeele waa Banu Fazaara ndax waa Banu Fazaara di nga ne mais lan lañ def ñoom ñoom dañu bokkoon ci ñi nga xamante ni ñoo doon menacer jullit ñi ah, bokkoon ci ñi nga xam ne ay polythéistes lañu woon mooy gëmuñu l'islam li ñu gëmoon mooy seen xërëm yooyu waaye le fait que ci bi aleyhi salaatu wassalaam ah mbiram di gën a yokk loolu da leen lañ ko jàppe woon ñu bokkoon nag ñi nga xam ne dañ ko doon menacer euh, ndax lislaamam bi nga xam ne mooy yokk bëgg a nekk loo xam ne day menacer seen façon de vie ak li nga xam ne mooy seen façon ngëm-ngëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag daal di fa yónni Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu looloo tax ñu daal di leen songu daal di leen def noonu léegi nag bi mu defee compte rendu ba mën a ca suba ga fa qaala lii sayyidina salama nee na fa laqiyanii rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dajeeg moom fan fi suuqi ci marché bi mooy ñu xëy ah ñu nekk ku nekk di vaquer wu ci say occupation ak say préoccupation nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon dajeeg man ci marché bi fa qaala lii mu ne ma moom alayhi salaatu wa yaa salamatu habliyal mar'a mu ne ma yow salama est-ce que man nga ma may soxna soosu noonu nga ame ci ci xare bi qaala nee na fa qultu ma ne ko wallahi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laqad a'jabatni wa ma kashaftu laha thawba ne ko mu ne ko wallaahi maa ngi wàcc yàlla daa rasuulallahi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laqad dëgg-dëgg anjabat nii ndaw si nag mooy taaru na taar boo xam ne mooy yéem na ma mooy xemmem naa ko wa maa kashaftu laha thawban waaye nag laalaguma ko jotewu maak moom dara moom loolu la tontu qaala mu ne fa sakata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa tarakani yonent bi alayhi salaatu salaam daldi noppi nee na wa tarakani mu bàyyi ma waxul dara mu dem après manin ma dem mu ne xatta ida kaana min algadi laqiyani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi suuqi fa qaal yaa salamatu habliya almara lillahi abuk nee na bi mu demee ma dem ca suba ga ñu daldi waat dajewaat ci marché bi ma dajeeg yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ci marché bi laqiyani yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daldi dajeeg man ci marché bi fa qaala mu ne ma yaa salamatu mooy mu waxaat ma la mu waxoon démb yow salama habliyal mar'a lillaahi abuk ne ko tee nga maa may soxna soo sële ji ma doon laaj démb lillaahi abuk loolu lillaahi abuk lillaahi mooy ngir yàlla abuka sa baay mooy mooy e, littéralement mais loolu kalimatu madhin la mooy baatu taggaate la boo xam ne arab yi dañ koy utiliser ngir tagg nit comme niñ naan lillaahi durruk ndax al idaafatu al idaafatu ila al azim tashrif mooy annexé annexé di wax annexé mbir ci ku màgg muy borom bi subhaanahu wa mi nga xam ne moo gën a màgg ñépp tashrif loolu ak ak ak ak ak ak ak kii la sharaf la ak teddaange la waa mooy lillaahi abuk waaye waaye ngir yàlla ñaan naa mooy lillaahi abuk mooy sa baay lool tagg la ci baayam tagg la ci baayam moom salama mi nga xam ne comme si waay waay sa baaya baax waay ba mu indee ku mel ni yow ba mu juree ku mel ni yow ah lillaahi abuk ba mu amee ku mel ni yow comme doom te nga maa jox may ma ndaw soo sële nee na moom seydina salama radiyallahu anhu nee na fa qultu ma ne ko yaa rasuulallahi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam wallahi laqad ajabatnii wa maa kashaftu lahaa thawban wa hiya laka yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam nee na fa qultu ma ne ko nag bi ma ko laajaatee nag ma ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li ma rafetal ko li ma ko waxoon démb wallahi maa ngi ci yàlla laqad ajabat nii moom de yéem na ma te sopp naa ko lool ndaw soo sele de wama kashaftu laha thawban ba léegi nii la ma la waxoon démb ci ne mooy xamaguma lan la woddoo xaw ma ko sax mooy ne jotumaak ak moom dara léegi nag a waaye ma tegal la ci lenn ma tegal wa hiya laka waaye nag ni nga ko bëggee laa koy defe mooy ne euh, yow jox naa la ko wa moom ndaw si laka ñeel na la ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ah, léegi léegi lan la ko yonent mi alayhi di doyee ndaw soo sele nan la koy doy mu ne fa ba'atha biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila ahli makkata wa fi aydihim usaara min almuslimin fa fadaahum rasulullahi sallallahu alayhi wa bi tilka almar'a mu ne yonent mi alayhi salaam bi mu jëlee ndaw si bi ma ko joxee mu jël ko da koo yónni waa Makka da koo yónnee ilaa makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman pour lan pour échange de prisonniers ndax lan wa fi aydihim usaara minal muslimin ndax waa Makka ba jamono jii même bu dee trêve bi amoon na ñoom dafa amu ñoo xam ne dañ ko bu doon ci kaw ci kaw xam nga wax nañ la sariya yi nii boroom xam-xam yi mooy imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi imaam Ibn Sa'd ñoom ñoo ne ci Sha'baan la xewoon ci lan ci mo ci juróom-ñaareelu at mi bu dee ne loolu wér na te gis nañ ne mooy nettali bi seeni càllale wéruloon mooy ci kaw bu ñu nattablee ne loolu wér na te mais bu dee càllale maa wérul mais ñàkk wérub càllale mën naa nekk tamit mooy ñun technique yu ñu am ngir xam wér naam wérul ci lool lañu mën a basé wu ne lii wérul waaye xadiis bii wérul tekkewul ne ah que ne par force lii nag yonent mi alayhi waxu ko wala boog demewul nii mooy xadiis mën naa daif yonent mi alayhi wax ko parce que dafa remplirul condition yu tax ñu naan nii lu wér la te bu boobaa kenn du ne alayhi salaam a wax waaye yàlla mi xam dëgg-dëgg lool jombul xadiis yoo xam ne moos dañoo àtte ci ñoom nañu daif lañ ndekete ah waaye jub nañu tey set fois-ci ndax xam nga nañ jox exemple benn waay boo xam ne matruk la comme imaam al-Waaqidi nii xam nga mooy nit loo nekk matruk matruk mooy dem ba say wax jaru da dàq ganaar mooy loo yi moom daanaka duñ ko bàyyi xel mais loolu tekkiwul ne sawaay léegal dundam li mu wax yépp dootul demee ci noonu mais comme que mënatuñoo ràññee fi nga xam ne foofu noonu lu juste la fii nii justul moo tax te lool lañ ko xamee moo tax moom lépp lu mu nettalee ci dañ koy teg nee ba gis leneen loo xam ne feneen ku dëgër daal di wax luy dëgëral loola la waaye tekkiwul na yiñ teg fële moom kesee ko wax amul keneen ko wax que ne yooyu yépp amul du dañ naan wérul wérul manuñoo taxaw naan am na ndax amuñu buur yàlla mi xam asirra wa axfa kooku moo xam loolu léegi kon moo tax ma ne ci kaw bu dee ne dañ ne dañoo mooy loolu noonu wér na wax jooju te mais bu dee càllale moom gis nañ ne wérul këne ci juróom-ñaareelu at mi la xew génn entre Xaybar ak umratul qadiya ci Sha'ban ci juróom-ñaareelu at mi mooy ne bu dee loolu noonu wér na kon mooy kon waa Makka ba léegi nii kon bu dee na ci la sariya bi xewe te sariya bi moom wér na moom xadiis bi wér na mais kañ la xew loolu la xadiis yi wér yi waxul saxee imaam muslim bu imaam muslim bi waxu ko bu imaam ahmad bi waxu ko bu imaam al bayhaqi bi waxul kañ la léegi mooy bu dee ne kon ci kaw ne loolu wér na kon mooy waa Makka kon ba ci nii même bi ñu amee trêve ak jullit ñi fekkoon na ñoom ñu am prisonnier yoo xam ne dañ koo téye woon mooy accords yi laalul ñooñu keroog umratul Hudaybiya bañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam doo fi dugg ñu defaale trêve boo xam ne dix ans de paix dix ans de paix te képp koo xam ne dafa jóge ci waa Makka dem ci yonent bi alayhi salaatu moom mu delloole te ku jóge ci alayhi salaatu wasalaam ñëw ci waa Makka ñu waa Makka téye leen ainsi de suite yooyu euh, mooy ne teewul woon que ne am nay prisonniers yoo xam ne waa Makka dañ leen a yoroon moo tax Seydina Salama ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ma ko joxee ndaw soo sële taw hiya min ahsanil arab bokk ci ñu dàq ci arab bi mu ne fa ba'atha biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila ahli makkata wa fi aydihim usaara min al muslimiin yeneen ci maa lay yónnee ndaw soosu ñu yóbbul ko ko waa Makka ndax ñoom ci seen loxo dañoo yoroon lan ay prisonniers yoo xamante ni ci jullit ñi la woon fa fadaahum wala fa fadaahum rasulullah yeneen ci maa lay saab-saab leen euh, loolu mooy lan mooy échange de prisonniers mooy mu joxe ndaw si ci kaw ci kaw lan gaa yi fa fadaa biha mu fa fadaahum biha mooy dama leen di jox ndaw si waa Makka jël ay prisonniers joxe leen prisonniers yoo xam ne jullit lañ daal di koy ñu def échange xam nga loolu bi genre du échange sax ndax échange mooy waa ji damaa yor ab prisonnier moom mu yor sama prisonnier mais bii mooy man damaa jël koo xam ne dama koy jox ngir mu jox ma ay prisonniers yoo xam ne man la ko jàppal yii nag gisoon nañ ko ci ghazwatu Badr bi ñuy gis prisonniers yi yi nga xam ne lañ jàppoon ñenn ñi mooy yi nga xam ne droit yi nga xam ne moom la ki jiite daal di am ci seen kaw bokkoon na ci que ne mën na leen téye prisonniers yi yéeféri ngir def leen échange de prisonniers voilà moom laa lay saat sam def nii yónnee ndaw soosu ci waa Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman gaa yi daal di leen jox ay prisonniers lenn ci prisonniers jullit yi nga xam ne waa Màkka ñoo leen jàppoon kon loolu mooy sariya bu kan bu Seyyidina Siddiq wax nañ la ne am na beneen sariya boo xamante ni ni eh, imaam al-Waaqidi ak ta imaam Ibn Sa'd dane lan mu ngi xew ci Sha'ban ba léegi ci juróom-ñaari at mi mooy kon mook sariya bii ñoo amandoo lool nag mooy sariya bu Seyyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom fan lañ kon deuxième sariya ngi ginnaaw bu Seyyidina Siddiq muy sariya bu Seyyidina Umar sariya bii nag bu Seydina Omar bii imaam al-Waaqidi moo ko solo ak taalibeem bi imaam Ibn Sa'd ñoom ñaar ñoo ko soloo naka noonu imaam al-Bayhaqi soloo na ko waaye ci seen yoon la ko jële ci yoonu kan imaam al-Waaqidi ci yoonam la ko jële moom Euh, kii eh, Seydina imaam al-Bayhaqi mu ngi ko jële ci yoonu euh, euh, al-Waaqidi moo tax càllay sariya bi wéruñu bu Seydina Umar ibn al-Khattab fan la leen ñoom ñoom sariya bi moom fan la leen yonent ba lay saar-saam yónni ilaa turbata min ardi Hawazin ah benn bërëb buñ naan turba turba loolu la tuddoon foofu turba foofu la woon comme ñu ne Saalum ilaa Saalum wala ilaa caajaay ardun min min min min min min min min nàngam mooy loolu ba ab dëkk la ardi hawazin bokkoon ci suufu waa hawazin waa hawazin moom dinañ gën a ñëw ci seen mbir ci xunayn ghazwatu xunayn ghazwatu hawazin hawazin nag ginnaaw màkka la ne woon sorewuloon màkka noonu foofale nag la yonent bi alayhi salaam daal di yónni ki nga xamante ne mooy Seyyidina Umar ibn al-Khattab kon imaam al-Waaqidi moom moo ko nettali kon càllale yi ci moom la jaar ke noon ne ko imaam Ibn Sa'd ci sëriñam moom la ko jële imaam al-Bayhaqi ci càllaleem la jaar da imaam al-Waaqidi moom mu ngi ko jële nee na xaddasanaa Usaama ibn Zayd ibn Aslam mu ne ku ko nettali mooy usaama ibn zayd ibn aslam di doomi zayd ibn aslam ah, lan la imaam ahmad waxoon ci doomu seydina zayd ibn aslam yi boo ko fàttale ko xaw na yàgg foog naa mas ko tudd wala masuñu ko fi tudd seydina zayd ibn aslam mooy sëriñu imaam maalik bu mag boobu gisoon nañ keroog bi ñuy gis ci façon eh, eh, kii yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam nettali yi nettali ne dafa biddanti woon am na boo xam ne kan moo ko solo woon imaam Maalik mu ko jële woon ci sëriñam Zayd na Aslam moom mu ne boobu yonent mi alayhi salaatu salaam ci yoonu Màkka bi lañ jóge woon lañ ne woon mu daal di biddanti voilà Zayd ibn Aslam bu mag boobale di sëriñu imaam Maalik Euh, aslam aslam moom kenn du waxati mooy kan mooy le chambellan le grand chambellan de Seydina Omar ibn al-Khattab moo doon bëkk néeg bu magu Seydina Omar moom aslam nga xam ne dañuy gis tarjama Seydina Omar lu bari moom moo ko doon nettali ci moom kon Usaama kon doomu Seydina Zayd ibn Aslam moo imaam al-Waaqidi nee na moo leen ko nettali muy usaama di doomi zayd ibn aslam an abi bakr ibn umar ibn abdirahman annahu qaal mu ne mu jële ci abi bakr ibn umar ibn abdirahman rahmatullah ala aljami qaala mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam umar ibn alxattaabi ila turbata ajuzin ajuzin hawazin ajuzi hawazin fi thalaathiina raakiban mu ne ba'atha rasuulullahi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa yónni Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ilaa turbata ci turba mooy dëkk biñ la wax sànn mu ne ajuzin hawazina mu ne muy ajizu hawazin ñooñ ñooy ñan waa banu nadr ñoo fa nasr ibn muawiya banu nasr ibn muawiya ñoo dëkkoon foofu ñoom ñoo doon waa ñoo dëkkoon foofale ci turba ajuz hawazin ak ñan waa banu jusham ibn bakr wax naa la sànq que euh, turba soriwul Makka noonu soriwul ay environ quatre guddi la boo ci dox boo booy ci war boo jógee Makka ci yoonu Sanaa bi ak Najran foofale la turba ne soriwul Makka fii thalathina rakiban ci trente gawar warkat la ale la Seydina ñoom la yonent mi alei yónni woon ñu ànd moom mu ne fa xaraja Umaru Seydina Umar ibn al daal di génn wa maahu dalilun min bani Hilal waaye mooy booy dem foo xamul wala foo xam ne miinoo ko te bañ bëgg a bett ña nga jëm mooy il faut ut un bon guide koo xam ne xam na yoon bi kama sanaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallama bi nga xam ne ci lay ñëw yasrib daldi ut daliluhu ad teg tegtalam boo bale di ad-diili abdullah ibn urayqib ad ngir mu daldi di koy tegtal giida ko ci yoonu makka min makkata ilal madina seydna umar ibn al-Khattab daal ut koo xamante ne nii ànd ak koo xam ne ab giidam la min bani hilaal bokk ci waa bani hilaal tribu bu tudd bani hilaal waa doomu hilaal comme que dañuy bañ gaa yi yëg ne ñu ngi ñëw fa kaanu yasiruuna al-layla wa yakmunuuna an-nahaar niñ doon def nag guddi gi lañ doon dox mooy guddi gi lañuy fexe dox ngir jaar ci lëndëm gi kenn du leen yëg wa yakmununa nahaar bu bëccëg bi jotee ñu ne tekk nëbbatu dootuñ buuseeti ndax xam nga lu yëngu lu ne ci bëccëg gi ñu gis la surtout désert bi nga xam ne du forêt bu doon fore sax fu bari ay arbre ay garab nga man di làqatu waaye foofu moom daan du foy foy la waaw li ngay gis daal moom fu sori ngay gis comme ku taxaw ci désert bi rek sarabum biqi'a yahsabuhu dham'anu ma'a moom daal ngay gis dangay xool sànni sa bët lu sori mu mel ni ndox nga seen fële désert beeg tàngoor bi xam nga lu yëngu lu ne nga daal di koy seen moo tax ñoom fa kaanu yasiruuna al-layla wa yakmunuuna an-nahaar ba guddi gi lañ doon dox di nëbbatu ci bëccëg gi fa atal xabaru hawazina fa hërabu waaye malgré précaution yi yépp ñu jël waa hawazin xabaar bi daal di leen dikkal këne am na benn armée bu bàyyeekoo ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa di dal ci seen kaw ñu ngi ci yoon wi di ñëw fa hërabu gaay daal di ñàlli àbbu njool mi ja foofu yépp kenn gisatu fa seen poussière waaye jullit ñi ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu xamul li xew moom pour moom gaa yi yëguñu ba léegi li xew nekk gaa yi ndax gaa yi tamit dañu muus lii la mooy doo dangay dangay ci sa benn nopp ngay nelaw bu dee dangaa nekk réew moo xam ne lii la mooy gis nga boo wóorul li menacer nit ñi yawit na la leer na lañ waaw moom kay lool rek la kama tadinu rek tudan gis nga li ngay lebale rek li nga lebale moom lañ lay fay ni ngay lebalee rek noonu lañ lay lebalee yawi comme que yow da ngay menacer waate yawit ñu lay menacer moo tax seetlul rek dëkk yi dàqatooñ ci kaw suuf ñoo gën ragal même bu dee am nañ ay missile intercontinental ay arme atomique dara ñoo gën a ragal ñépp il suffit un gaa yépp tas bam gaa yépp tasaaw mooy ndax xam nga ne ndax képp koo xam ne tooñkat nga da ngay da ngay dangay dangay da vulnérable ndax tout le temps yaa ngi ci say garde ndax xam nga ne ñi ngay tooñ buñ dul ay wolof <laughs> am na réew yoo xam ne moom boo leen tooñee foo jaar dinañu fay tooñal suñu mbokk arab yi nga xam xam nga Afrique moom ngay ñëw Afrique moom ngay ñëw coloniser leen def leen lu ne fu fa rëq seen dégg dara du mujj fen ñuy à genoux devant toi di la sant malgré tout ça ci nee nañ modernité bi ñu leen indil malgré li ñu leen teg lool ab africain rek kay def lool waaye demal Irak nga laalu irakien nga xool boo leen laalee loo leen ëpp ëpp doole dinañ fexe fayu ah, nga dem ci afghan moom it day fexe fayu de loo ko ëpp ëpp doole du du tàllalum ndoddam nereen di la neexe déedéet te loo leen def dissimule leen seen famille nga xool foo jaar bu ñu amee moyens yi nañu fayu léegi nag comme que nag <laughs> yu mën a tooñ léegi ñoom ñoo ñu daanaka ñooñ lañ ko séqal xam nañ ne gaa moom de toute façon dund gay metti rek mais gaa yi gis nga lu ñu mën a trouver dinañ fayu moo tax pays yooyu noonu dañuy vulnérable tout le temps ñu ngi seeni garde mesures yu du jeex sécuritaires yi ndax kat boo demee réewum jàmbur nag bombardé fa war ngaa xaar yawit gaa yi fayu ak seeni moyens lool la loolu <laughs> mooy ne moo tax loolu mooy dëkkub tooñkat moo tax mesures yu bari ci réew yooyu mais am na réew yoo xam ne ñoom taluñu yenn yu bari yooyu mooy mesures yu bari yee te ñoom sax li leen di dugal léeg-léeg mooy dëkk yi ñu dëkk tooñkat yi nga xam ne ñoom dañoo taqaloo dëkk xoolal Suisse <laughs> li leen gën dugal mooy taqaloog yi ñu taqaloog ay france yii <laughs> ba pare di yor siège yu Nations Unies foofu mais sinon ñooñu ay pays neutre sax lañ leen di woowee intérêt yu Suisse non yooyu moom saa yi ñooñu flic ñoom na xaalis bii dox rek ay armée yu bari sax ay na fi armement yu dul jeex budget armée yoo xam ne année bu ne ñu naan nañ ko yokkam déet ñoom yooyu fekku leen ci. waaye pays bu mel ni États-Unis américains yi ak ak euh, ifranji ak yooyu ñoom daanaka foo leen fekk ñu ngi xool nan lañ koy yokkee ak yan mesure la ñuy jël ndax ñoom ñoo bombarder réewu gaay mooy foo fekk tooñkat mooy xelamit du daal ndax jamono ju ne gaay mën nañoo fayu léegi nag loolu nag moo dal waa Hawazin yi waa Turba comme que dañ doon menacer waate xam nañ ne ñoom kon moo tax dañuy vigilant dañuy vigilant duñu toog rek mbir yu di le mooy c'est sûr que ñii dañuy ut ñoo xam ne bés bu def bés bu ne am ñoo xam ne ñooy xool xabaar yi est-ce que amul menace boo xam ne mu ngi leen di jeges loolu moom c'est sûr te boo seetloo gis nga gaa yi même ban wala xiyaan yonent ma lay saabsaab ba fay dem gaa dañoo daw dañoo daw. mooy ne gars yi la xam ne dañoo mobile dañoo mobile ndax agresseur bande de voyous bu la gën a mobile moo la gën a moo la gën a grave ndax moom mooy ni muy songe ak na muy replier ak buñ ko naree topp ak si jàpp ko na muy rëcc loolu mooy impressionnant gars yi noom lañ ñooy maamu gars yi ci loolu c'est sûr que ñii dañ doon ñoo xam ne ñooy saytu xabaar yi di xool est-ce que amul menace bu fiy jege moo taxit malgré précaution bi Seydina Omar jël ak armée bi yépp fa atal xabaru Hawazin fa harabu malgré tout ça ah xabaar bi dikkal leen ñu daal di ñàlli daw mu ne wa jaa Umaru radiyallahu anhu mahaaluhum ah, mahallum falam yalqa minhum ahad Seydina Omar radiyallahu anhu ak ñim àndaloon daal agsi ci seen bërëb yi seen daluwaay yi ñoom fi ñu nekkoon waa turba falam yalqa minhum ahada mais picc gisu ko fa picc gaa yi dem nañ bu yàgg décampé nañu mu ne fan sarafa Umar radiyallahu anhu raji'an ila al-Madina léegi Seydina Umar ibn al ah bon mission bi daal lii la woon pare nañu gaa yi gisuñu leen daw nañ waaye du lu ñu perte xam nga yii nii dafa amaale solo moo yii gan gaa yi dinañ ne hé ñun ñii menacé waate ndekete gaa yi ñuy menacé ñoom am nañu fitu fekk suñu ñun ci suñuy teer fekk suñu suñuy teer ngir déloger ngir débouler nañu kon nag dina tax bu ëllëgee ñu xalaataan bu baax seen menaces yooyu xool nan lañuy dox doxale léegi comme que gars yi daw nañ fan sarafa Seydina Omar daal di wàññeeku ilal Madina ci dellu mook trente personnes yi mu àndaloon gawar yooyu la mu ne xatta salaka najdiyata falamma kaanu bijadad qaala al-Hilaali li Umar ibn al hal laka fi jam'in aaxar taraktuhu min xas'am jaa'u saa'iriina qad ajdabat bilaaduhum nee na bi Seydina Omar nag di dëpp ba romb yoon woo wale di am najdiya jël xàll woo wale yoon wu mag woo wale di am najdiya wax nañ la sorewul Makka noonu mu ne fa lamma kaanu bi jadad bi ñuy dox ba àgg bërëb bu naan jadad qaala al hilaaliyu li Umar ibn al Xattaab léegi tegtalam bi di gidam bi daldi wax Seydina Umar ibn al Xattaab muy tegtal biñ la wax sànk ne moom mooy ki nga xam ne moom moo ko gidamam Seydina Umar ibn al Xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Ah, léegi eh, mu ne ko eh, léegi gidam boobu ne ko hal laka fi jam'in axara sa min xatam jaa'u saa'irina qad ajdabat bilaaduhum nee na eh, waa ji ne na Omar mais est-ce que comme que ñii rëcc nañ la est-ce que bëggoo dal ci beneen mbooloo moo xam ne ñoom cette fois-ci bokkuñ ci waa Hawazina ñooñu mais ci waa Xasaam ñoom nag dañ fee dëkkoon dañ fee dikkoon dañ fee dikkoon doon wëy di dox xad ajdabat bilaaduhum ñoom ñoom seen dëkk ba fii mu ne sécheresse bu mettee ko dal moo taxoon ñu daal bi fii ñëw man nag romb naa leen gisoon naa leen bàyyi naa leen est ce que bëggoo nga dal ci ñoom fa qaala Seydina Omar ne ko ma amarani rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bihim ne waa ji malgré ta proposition maa amarani rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bihim man yonent mi alayhi salaam digaluma ma dal ci ñeneen arme bii ma àndal mu teg ma ci ñim ma yónni ñenn la toyraa turba ci waa turba ma yónni woon léegi nag dem naa newuñu fa fe duma dem feneen innama amarani an asmuda li qitaali hawazina bi turba ne ko man lim ma digal mooy ma daldi jëgmal dem ci waa hawazin xareek ñoom ca bërëb buñ naan turba àgg naa fa gisuma leen duma fi nekk di sumbaat beneen xare boo xam ne malgré même bu dee ne ma leer bu ma ko defee gañe waaye duma ko def duma ko def ndax lan ndax loolu bokkul ci li nga xam ne moom lañ ma digal waaw akbar fansarafa umaru rajian ila al madina sayidna omar ibn alxataab daal di dëpp continuer dem madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam lii la mooy ndigal lii lañ ma digal jeex na aka neexoon ñuy yem ci ndigal yi ñuy digal neewul xanaa moo ko defee dina bégloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam déedéet digal daal defal liñ la digal bu ci yokk dara bu ci wàññi dara kon noonu la sariya boobu jeexe seydina Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhu wa daldi euh, koy nettali euh, daldi daldi nekkoon ki nga xam ne moo ko jiite woon euh, Uh, uh, uh. léegi imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhim dafa dafa dafa tudd après après kii bi xam nga waxoon nañ la bunt bi mu def ne baabu jawaami' ne lii bunt la boo xam ne euh, da da da baabu euh, jama jimaa'u abwaabi saraya allati tuzkaru ba'da fathi xaybar wa qabla umrati al-qadiya wa in kaana taarixu ba'diha laysa bil waadih inda ahli al-maghazi mu ne lii de bunt la boo xam ne dama cee dajale sariya yi nga xam ne lañuy tudd après xaybar et avant umratul qadiya même bu dee ne mooy histoire e, li nga xam ne mooy sariya yi leerul nekkul loo xam ne lu leer la ci waa ahlul maghazi dafay tudd ginnaaw bi mu tuddee ñaari sariya yi bu seyna abu bakar bi ak seyna umar ibn al-Khattab dafa tudd benn sariya boo xam ne ñun masoon nañ ko tudd masoon nañ ko tudd dañ ko dañ ci defoon allusion dañ ko junjoon bi ñuy def bi ñuy def sariya bu seydna abdullah ibn rawaxa ndax sariya bi sariya seydna abdullah ibn rawaxa la te foofa dañ ne woon ba ñuy def tarjamaam moom seydna abdullah ibn rawaxa bu dee yaa ngi koy fàttale ko sinon sinon man nga ko seetlu man nga ko dégluwaat sariya bu seydna abdullah ibn rawaxa foog naa ñu ngi ko defoon ba ñuy waajal ba ñuy ci ghazwatu uhud ghazwat Uhud côté yooyu foog naa ci lañ ko defe woon fichier yi wax ci ghazwat Uhud côté yooyu mu ma juumul ci lañ defe woon euh, tarjama bu Seydina Abdallah Abdallah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa arda dañ koo junjoon daanaka junjulan est-ce que liñ ko junjoon matoon na une minute sax léegi mooy juste avant ñuy tudd xew-xew yi ñu gisoon Xaybar keroog bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam doon yónni muy dem di def xars bi à peu li nga xam ne mooy eh, garabu ta produit wu garabu tàndarma yoo yële yu waa Xaybar yi léegi eh, mooy tuddoon nañ ko foofu léegi eh, imaam kii Seydina imaam Abu Bakr al-Bayhaqi rahmatullah alayhi da ko indi fii mais moom li mu wax leer na nee na même bu dee ne dañ koy tudd fii mais mais affaire bi nag kañ la woon leerul sax ci waa ahlul maghazi mooy du loo xam ne dafa leer dañ koo tudd mu leer ci ñoom léegi nag dafa tudd ginnaaw bi mu tuddee ñaari sariya yi dafa tudd sariya bu Seydina Abdullah ibn Rawaha biñ la waxoon léegi léegi foofu foofu noonu mu ne moom Seydina albay imaam fii la ko tudd waaye problème dafa am ndax moom xam naa li tax mu tudd ko fii comme li imaam as-Salih ash-Shami wax imaam as-Salih ash-Shami gën nañ ko tudd daa ne eh, mooy boroom subulul huda newoon taalib imaam as-Suyuti boo bu am solo bi mu def rahmatullahi Euh, moom par exemple imaam al-Bayhaqi léegi nañ wax moom imaam Saalih ash-Shaami li mu wax dane zakara al-Bayhaqi wa tabi'ahu fi Zaad al-Ma'aad haadhihi as-sariyya ba'da Khaybar mu ne euh, moom imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi mu ne imaam euh, non imaam Saalih Shaami mu ne Dakar al Bayhaqi mu imaam al Bayhaqi dafa tudd wa tabi'ahu mu ànd moom topp ko ci ci euh, haadi sariya banda xaybar mu ne mu topp ko ci dafa tudd na sariya bi mu ngi amoon après xaybar imaam Ibnul Qayyim daal di ko ci topp. Ah. loolu la imaam as-Saalih ash-Shaami boroom an-Nuur mu ne wa huwa alladhi yadhhar fa innahum qaalu inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'athanaa ilayka liyasta'milaka ala Xaybar mu ne boroom an-Nuur dane wa huwa alladhi yazhar lii nag mooy li nga xam ne mooy li feeñ que ne mbir mi après Xaybar la xewoon sariya bii bu Seydina Abdallah ibn Rawah lu tax mu ne ndax ci biir nettali bi ñoom dañu ne ba'asanaa biñ ñëwee bi leen yonent male sarsam yónnee ñu ñëwal ci waajam leen yónni woon Xaybar dañ ne ko yonent male sarsam dañu yónni ci yow li yastamilaka ala xaybar ngir mu jiite loola ngir mu def la nga jàll jiite nekk son administrateur ci xaybar loolu lañ wax loolu la waxoon waaj mu ne wa hada wax ji laa yunaasabu an yuqaalu innaha qabla al fathi aalam comme que lii la wax ne kon dalaa yónni yonent bi alei satu dalaa yónni da moom da dañoo yónni ci yow ngir mu def la administrateur am ci Xaybar mu ne wax ji du du du appro du du du du kii laa yunaasa bu mooy du du euh, euh, naasab laysa munaasib laysa bi munaasib lii nii c'est que noonu laay waxe loolu waaye approprié parce que mu approprié dina baax wa hadha al kalaamu laa yunaasibu laa yunaasibu an yuqaal këneew le fait mu ne dañ laa dañ laa yónni ngir ngir mu def la administrateur am ci Xaybar mënula dëppoo voilà ak ñu ne kon affaire bi avant fatxu Makka la woon mu ne wallahu alam buur yàlla mu gën a xam qultu moom mu ne nag imaam as-Saalih ash-Shaami nag mu ne kawnuwaa qabla Xaybar azhar lii malgré ñoom li imaam al ci indi fii ak tamit ci biir sariya bi liñ ne ñoom dañ ñëw ne waa moo ñu yebal ci yow ngir ñu daldi lay mu daal di lay def administrateur ci Xaybar li yastamilaka ala Xaybar mu ne malgré mu nekk avant Xaybar moo gën a lii nii du avant du du mooy place du fii ah. lii sariya bii moo jiitu ghazwatu Xaybar loolu mooy li gën a feeñ loolu la imaam Saalih Shaami wax qaala mu tekki ne fi lqissati innahu saara fi Ghatafaan wa ghayrihim li harbi rasulillah bi muwaafaqati yahuuda zaalika ndax ci biir nettali bi dane moom waa jooju noonu dinañ ñëw ci turam ak yooyu dinañ bàyyi ba buñ duggee ci nettali bi kene dafa woy dox dem ci waa Ghatafan ak ñeneen ñu ñoom ci yéeféer yi ngir coaliser ak ñoom li harbi rasulillah ngir xeex ak ki nga xam ne mooy ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu def ko waa jooju def loolu bi muwaafaqati yahuuda dhalik ci consensus su fekk ci consensus yahuudu xaybar yi mu ne wa dhalika qabla fath xaybar qat'an id lam yasdur min yahuuda ba'da fath xaybar shay'un min dhalik mu ne lii wane ne lii nii li këne avant la xew sariya bi mooy ne ndax waajooju noonu moom moo ne moom ci biir nettali bi lañ ne dafa dem ànd ak lan waa Ghatafan ak ñeneen ci yéeféer yi ngir xare yonent bi alei satu avec la bénédiction des juifs de Khaybar mu ne te lii moom c'est sûr que lii avant Khaybar avant xare Khaybar la ci loo xam ne moom lu ñu dog la lu tax ndax lan mu ne ndax lu mel nii que ne yahudi ginnaaw bi ubbee Khaybar rotewul tukkeewul ci ñoom ginnaaw bi ñu ubbee xaybar lu mel nii mooy ñuy coaliser contre yonent mi alayhi salaam dañoo amoon doole ji sax nangu nañ seen alal yépp ak seen kii yépp ba pare am ñu fa koo xam ne moo fay toogal yonent mi alayhi salaam dinañu def loolu te waa ji du ko yëg te amatuñu woon sax ashawka doole gi te ñu gënoon a yées ci ñoom daal nañ leen faagaagal ñoom Kinaana ibn Rabi' ibn Abil Huqayq ak ka nga xam ne mooy yi ak ñu mel ni ñoom léegi nag mu des. léegi waa ginnaaw bi ngeen déeli yaa imaam as-Salih Shami rahmatullah aleyk waa léegi nan ngay tontoo wax bi ne ñoom nag saxaaba yi dañu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañu ne waa jooju te tuddoon nañ ko muy Usayrim ibn Rizam tuddoon nañ ko boo demee ci tarjama Seydina Abdallah ibn Rawaha comme ni ma la ko waxe sànq tuddoon nañu Usayr Usayr ibn Rizam bi al-Yahudi léegi nag mu des wax ji nga xam ne lañ ko kon mu ne mu des nag léegi nan ngay tontoo wax bi ko saxaaba yi wax ne ko ba'athanaa ilayka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li yastamilaka ala Xaybar ah kon léegi ginnaaw bi nga waxee lii c'est vrai que après Xaybar moom gisuñu juif yi di coaliser fenn ngir dal ci yonent bi alayhi sa wa salaam te waa ji nee na looloo tax sax ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni Seydina Abdullah ibn Rawaha ngir ñu faj leen ngir mu faj leen ndax moom dafa yëg ne day coaliser ak Ghatafan avec la bénédiction des juifs de Khaybar ngir dal ci kawam kon léegi nag mu des nan ngay tontoo yonent bi aleyhi salaatu salaam de moo ñu yónni ci yow ngir def la administrateur de Khaybar mu ne loolu laa yunaafi dhalika li anna muraadahum bi isti'maalihi al musaalaha wa tarkil qitaal wal ittifaaq ala amrin yaxsulu lahu bi daalik wallahu alam mu ne loolu amul benn amul amul lu muy loo xam ne contradictoire ak li ma ne lii avant xaybar la ndax le fait que mu wax yonent bi alei satu salaam ñoom ñëw ne ko moo leen wax lii ngir mu def leen administrateur u xaybar mooy ñoom liñ ci jublu mooy mu mu def gaa moom mu toogal waa ji yonent ma ne saab-saab ne ko yaa ma fay toogal xaybar nekkal ma xaybar ngir suñuy intérêt ñun ngir lan ngir tamit di dox li nga xam ne mooy jàmm sama digganteeg juif ya fa ne mooy ne ñoom comme si dañoo ñëw ñoom liñ ci namoon dañoo ñëw ne ko yonent ma ne saab-saab ne moo ñu yónni ci yow ngir lan ngir mu delege la même bu dee ne yow ci juif yi nga bokk jox la kàddoom am ci yow kóolute ci yow bu ko defee ngay yëwënal digganteen moom ak sa mbokk yi wa tarkil qitaali ak bàyyi xare ak moom wal ittifaaqi ak dëppoo ala amrin yow nga fexe nekk porte-parole fii ba fexe ndax loolu mooy gën a woyof comme que ci ñoom nga bokk yow booy wax di jële ci moom di wax ak ñoom mooy gën yomb moom muy wax ak ñoom direct ndax méfiance bi du fi day yàgg du du du reñ di fi ne waaye bu dee Usayd ibn Rizam yow dangaa nangu loolu bu ko defee yow dangay mën a dox diggante yonent bi aleyhi salaatu salaam ak sa mbokk yi fii ngir yéwénal lil ma bistimaali yil masal lil musaalaxa ngir ngeen am jàmmoo nekk ci paix ak bàyyi xare ak dëppoo ci mbir yoo xamante ne nii ah, bu ngeen ko defee yoo xam ne mën naa tukki ci bu ngeen amee paix boobu ak li nga xam ne mooy négociation yooyu nga xam ne courant bi dina gën dox seen diggante diggante jullit ñi ak juif yi mu ne wallaahu te buur yàlla alam moo gën a xam eh, léegi léegi ana lan moo ci gën a dëgër amaana euh, li kiy wax mooy li gën a dëgër mooy li imaam Saalih Shaami wax nii ndax li wax loolu la mooy waa Xaybar ginnaaw gi gisoo na mooy après amuñu sax ak tudd goo xam ne dañ leen di tudd naan ñoo am na nañu benn doole boo xam ne ci lañu di di di envisager boom jullit ñi envisager boom jullit ñi kanta Usayr ibn Rizam xam nga imaam as-Salih ash lii la joxe comme explication mais mooy le fait nga ne mais lan moo tax kon yeneen ma lay saabsaab ne woon waa ji dama la demal nga ne dama la dikki ngir li istimaalika ala Xaybar ma def la administrateur wala nga toogal ko fi Xaybar dañ naan ma loolu noonu dafa bokk ci li nga xam ne ndax waa ji nii la meloon yeneen ma lay saabsaab dinañ gis ci biir kii bi ci biir nettali bi. que ne comme que nii mooy benn plan la doon teg ngir mën koo extraire foofu génne ko foofu ngir ñu mën koo liquider c'était ça ndax lenn la mooy li wax ne alxarbu xudaa que ne xare ay kii la ay pexe la mooy ne boo ñëwoon mooy boo fi ñëwee sawaay ñaata missile nga am ñaata apport avion ngeen am ngeen ne ñun amuñu ci dara nga koy wax say noon naan parce que dëggu non aw xar bu alxar bu xeex xuda ay pexe la dangay teg ay pexe bu dee ne luñ la wax nga wax ne si c'est comme ça non non non non c'était pour ça juste pour ça tegal waa ji ay pexe yoo xam ne ba jàpp ko ndax comme que moom mooy laa teg bi nga xam ne mooy fexe di dox loo xamante ni mooy boom ci nit ñi yonent ma lay saab saab yónni ñii tegal leen léegi nag ñu teg benn plan ngir man koo am ndax sinon amul woon dara nuñ ko fa mën a jëlee ndax waa xaybar ndax bu doon jullit ñi ñoo ko ñoo fekk nañu gañe waa xaybar nii xare xaybar bi fekkoon na mu am ba pare mais c'était simple jarul woon yii yëpp day dem ne leen diw mii comme li accords yi waxoon que ni ñoom kenn du dal seen mooy ñoom du ñu def loo xam ne day yàqal jullit ñi loolu moom de toute façon ci la léegi mu am koo xam ne moom day liggéey ngir di mobiliser ay ay tribu ay ratafar ak ñoon ngir ñu dal ci kaw yonent ma ne saa bu fekkoon ni jullit ñee moom xaybar mais fekk na fat ko xaybar am ba pare mais c'est simple yonent ma ne sax sax dem ne eh, diw moomu ngeen ma ko andil comme keroog bi muy faat ya ak Kinaana amul benn kii bi mu ñëw ne comme que yéen lii nga yéen yéen a trahir kàddu gi ngeen joxe woon ñu faat leen yow Kinaana yaa ne woon bu ñu gisee alal ji nañ la rey. sa mbokk ñëw ne ne gis na la ngay taxawaalu fële gis nañ ko jël ko jël te weddi woo fekk fa une partie du butin ñu laaj la li ci des nga bañ alal yi ñu daal du koy faat te bu boobaa ñoom juif yi dinañ xam ne ah mooy dangaa gis ñu protester protester wu ndax xam nañ ne ah sa nag moo ko waxoon moom moo trahir parole bu doon kii après Xaybar la sa ko noonu la day simple kanta lool mooy plan la bu ñu tegoon kene kii noonu nga koy wax sinon doo ko mën a am ndax après ñoom liñ bëgg mooy fexe ko génne génn ko xaybar ci seen mbokk yi ba man koo faat loolu lañ bëggoon looloo tax ñu daal di koy wax lool moom euh, Usayr ibn Rizam al-Yahudi kon loolu la kon loolu la kon lii mooy après lii c'est avant xaybar la xewoon ñu nag tuddoon nañu ko mais bañ koy tudd mooy bon wax naa la ci une minute foog naa matul sax une minute dañ ko tudd rek na Abdallah ibn Rawaha radiyallahu moom la yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon foofule euh, euh, mu daal dem euh, daal di fay kii kon moo tax loolu jarul ñu ciy ñëw jarul ñu ciy ñëw te sax yaakaar naa ne gënul nañ ko yaatalaat muy nettali bii mooy li gën a dëgër amul fii ndax ñoom Seydina Abdullah ibn Rawaha nañ ko wax léegi comme ça jeexal ci bii di ñëw ñu àggal leneen moom euh, kon mooy fi ko imaam al-Bayhaqi placé fii moom ci boppam nee na lii nii moom en tout cas fi la ko tudd mais ci ci bi muy titre affaire bi wax na ne même bu dee ne euh, heure bi sariya yee xew nekkul lu leer ci waa ahlu siyar kon mooy moom dédommagé na boppam du loo xam ne dañ naan moom da cee ngoyoon que lii la lii la déedéet. voilà xam nga lé ndax Seydina Abdullah ibn Rawaha la yonent mi aleyhi salaatu salaam yónni woon yónni ko ak am mbooloo moo xam ne ci seen biir Seydina kële mu ngi ci bokkoon Abdullah ibn Unais voilà ñoom ndax lan lan moo taxoon ndax ndax al Usayd ibn Rizab bi al Usayd ibn Rizab euh, comme li mu wax sànq li imaam al Salih Shami wax ne dafa jote balagha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam balagha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annahu yajma'u ghatafana li yazuhu bihim voilà gaa yi daal di koy dikkal mooy da ko dikkal comme information que ne al Usayr ibn Rizam al yahudi kat moom mu ngi bu dajale waa Ghatafan ngir daal di koy xaare ngir xare ak ñoom léegi nag ci lañ ko dikkal ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam bëgg def la nga taxaw nga toogal ko Xaybar man a nekk koo xam ne yaay huiler diggante moom ak juif yi foofu mu topp leen ak salaasiina rajulan lañ woon loolu nañ ko sax lii nii nañ ko léegi foofu la woon après liñ demee ba ci biti ñu daal di koy fàtt moom bi mu comprendre moom al Usayd di jéem a def plan ñu daal di ko fay rey voilà loolu la woon <coughs> loolu euh,